fi lbaabi at-taasi' wa tis'iin wa an Aa'ishata radiyallahu ta'aalaa anhaa annahaa qaalat kaana rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam yu'jibuhu at-tayammunu fi sha'nihi kullihi fi tuhuurihi wa tarajjulihi wa tana'ulihi muttafaqun alayhi kon al imaamu al xaafidu an-Nawawi rahimahullah bi ubbee ci jotaay bii ñu génn li nga xam ne mooy chapitre bu mujj ki ci kitaabul adab ci téere bi nga xam ne ma wax ci bon conduite yi ci teggin yi kat chapitre bii di garab gi wala bunt bi ci toolu nit ñi sell ñi anhum wa ardaahum wa anna bihim wa ja'ala al-jinaan al-'ulaa wa maskanahum mooy bu mujj bi muy <coughs> quatre mu ne muy baabu istihbaabi taqdiimi al-yamiin fi kulli maa huwa min baabi at-takriim kal-wuduu'i ba ni mu jeex sopp gu ñu sopp jiital tànku ndejoor ci lépp loo xam ne ci buntu teraanga ak lu tedd la jëm comme jàpp ak yooyu mu limoon bii weesu gisoon nañ bim aaya bi nga xam ne côté alquran lim ci indi di wane teraanga bu borom bi tabaaraka wa taala defal ndejoor ci kaw càmmoñ léegi nag muy ñëw <coughs> ci xadiis yi weneen wàll yi nga xam ne moo làmboo toolu ñun ñu selli ñi radiyallahu anhum wa ardaahum wa anna bihim wa ja'ala al-jinaana al-'ulaa ma'waahum wa maskanahum amiin muy xadiis numéro six cent sept cent vingt et juróom ñaar fukk ak ñaar fukk ak benn mu ne wa an Aisha mu ne mu ngi jële ci soxna suñu naan Aisha radiyallahu anha yal na borom bi tabaaraka wa kontaan ci moom annaha qaalat nee kaana nekkoon na rasulullahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam ko lool way soppoon lool bëggoon lool at tayammunu mooy ndeejooru fii sha'nihi kullihi di tàmbalee ndeejooram ci mbiram yépp après nag mu commencé di détailler kullihi loolee mu ne fii tuhóore ci laabam watara jule ak buy peñe boppam watana ole ak buy da ay dàllam loolu lépp dajoora la gërëmoon tamam la doon tàmbale mu ne muttafaqun alayhi hadis bii daal imaamu al-Hafiz al-Bukhari naka al imaam hujjatul islam Muslim ibn al abul qus abul husayn rahmatullah alayhima daal nañ koy bokk solo léegi laaj mu njëkk bi mooy <coughs> est-ce moom dong ko solo al imaamu ñoom ñaar dong ñu ne la déedéet ah, hadis bii da xam ne seen sëriñ daal imaamu Ahmad ibnu Muhammad solo na ko na ko noonu waa sunanul arbaa solo nañ ko mooy al imaam Abu Daawuda al imaam at-Tirmidhi al imaam an-Nasaa'i ak al imaam Ibnu Maaja rahmatullah ala al-jamii' al imaam al-Buxaari indi na ko ci bërëb yu bari indi na ko ci kitaabul libaas baabun yabda'u bin-na'li al-yumnaa ak baa kitaabul libaas baabu tarjiil kitaabul at'ima indi na ko foofu baabu tayammunu fil akli wa ghayrihi indi na ko ci kitaabu salaa baabu tayammunu fi duxuulil masjidi kitaabul wudu indi na ko tamit baabu tayammun fil wudu'i wal ghusl kon al imaam al haafiz an-Nawawi rahimah al Buxaari al Buxaari rahimahullah buñ jëlee buñ mujjee wax kitaabul wudu baabu tayammun fil wudu'i wal ghusl mu ne haddathanaa Hafs ibn Umar mu ne fi ñu nett ki leen nettali mooy Hafs ibn Umar radiyallahu ta'ala rahimahullah Hafs ibn Umar ibn al-Harith ibn Sakhbara al-Azdi an-Namari al-Basri rahimahullahu ta'ala qala man haddathana netalana Shu'ba Shu'ba ibn al-Hajjaj ibn al-Ward al-Ataki al-Azdi Abu Bistam al-Wasiti al-Basri rahimahullahu ta'ala amirul mu'minin qala man akhbarani khabarana <laughs> ma Ash'ath ibn Sulaym mu nekk man xabaare man dong Shu'ba mooy Ash'ath ibn Abi Sha'tha Sulaym ibn al-Aswad <laughs> Abu Shahsa moomee mooy Sulaym eh, ibn al-Aswad dakkantalam nekkoon Abul Yazid al-Muharibi al-Kufi rahimahullahu ta'ala qaala mu ne sami'tu abi mu Ash'ari <laughs> ibn Sulaym mu jële ci baayam baayam wax nañ la mooy Sulaym <laughs> ibn al-Aswad siiwe woon ci Abu Shahsa eh, am na ñu ne Abul Ash'ar waaye Abu Shahsa Abu Shahsa moo gën a siiw hmm, eh, al-Muharibi al-Kufi rahmatullah alayhi an Masruq moo ko jël ci Masruq ibn al-Ajda'i Abdurrahman al-Hamadani al-Wadi'i Abu Aisha nekkoon juge dëkkoon Kufa nekkoon sëriñ bu mag ci ñoom imaam Ibn Mas'ud ak sayyidatu Aisha radiyallahu ta'ala anha anil jami' muxadram la woon moom fekk na jamono Yonent bi alayhi salaam ne jotu koo gis moom yàgg yàgg nañ ko fi gis moom Masruq rahimahullah an Aïsha mu jële ci ta sëriñam bi di Aïsha radiyallahu anha bint Abi Bakr as-Siddiq eh, ibn Abi Quhafa ibn Amir ibn Amr ibn Ka'b ibn Sa'd ibn Taym ibn Murra al-Qurashi am Ummi Abdillah eh, <laughs> radiyallahu ta'ala anha wa ardaaha umm, ummul mu'minin qaalat mu ne nee na kaana an-nabi sallallahu alayhi wa sallam yu'jibuhu at-tayammunu fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi fi sha'nihi kullihi gis nga mu jeexale foofu fi sha'nihi kullihi voilà <laughs> mooy eh, <laughs> fële fi yu'jibu at-tayammunu fi sha'nihi kullihi fi tuhurihi après muy détaillé nii la ko imaamul Buxaari indi fi indi na ko ci bërëb yu bari comme ñu kaana al-imaamu Muslimu Abul Husayn rahimahullah moom mu ngi ko ndi <laughs> ñaari xadiis yi da leen a tegale kitaabu ci ñaari version la ko solo kitaabu tahaara baabu tayammuni fi tuhuuri wa ghayrihi mu ne wa Yahya ibnu Yahya at-Tamiimi mu ne ki ñu ne nettaleenu Yahya ibnu <laughs> Yahya at-Tamiimi di Yahya <laughs> Yahya ibnu Bakr ibnu Abdirrahmaan ibnu Yahya ibnu Hammaad an-Naysaburi yu gënoon a siiwee ci Rayhanatu Naysabur rahimahullahu ta'ala qaala mu ne axbarana Abul Ahwas gis nañ ko Sallaam ibn Sulaym al-Hanafi ah, mawlaahum rahimahullah al-Kufi an Ash'ath mooy Ash'ath waxoon nañ la mooy al-Muharib al-Kufi Abu Sha'tha ah, Ash'ath ibn mooy doomu Abu Sha'tha bi Ash'ath ibn Abi Sha'tha Sulaym ibn Aswad léegi Ash'ath an abiihi mu jël ko na ci Abu Sha'tha Sulaym ibn Aswad gis nañ ko sa Masruq ibn al-Ajda' Abu Aïsha radiyallahu anha rahimahullah gis nañ an Aïsha mu jël ko ci sëriñam Sayyidatu Aïsha radiyallahu ta'ala anha annaha qaalat in kaana rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam la yuhibbu at-tayammuna fi tuhurihi ida tatahar wa fi tarajulihi ida tarajjal wa fi inti'alihi ida inti'al voilà mu ne ni sarsande nekkoon na moom Aïcha ummul mu'minin radiyallahu anha nekkoon na koo xam ne da ko bëggoon ndejooru fi tuhurihi ci laabam mooy buy sangu ak buy jàpp lépp day tàmbalee ndejoor ida tatahara bu laabloo waaye buy kii wa fi tarajjulihi tarajjul mooy tasrihu booy defar sa karaw wala waaw di ko defar di ko peñe hmm. jëlum mustu muy ab peñe ak yooyu nga xam ne moom lañ koy waajale nga koy def waaw idan <coughs> ida tarajjala bu peñew woon day tàmbalee nde jooro wa fi ti'alihi ak ci soldaalam idan taal ci col dàllam bu soloy imam muslim après dajee teg mu ne wa haddathana ubaydillah ibn mu'adh al-anbari la <laughs> ubaydillah ibn mu'adh ibn mu'adh ibn nasr ibn hasan ibn al-hurr ibn malik ibn al-khashkhash al-anbari at-tamimi al-hafiz al-basri rahimahullah qaala mu ne haddathana abi ubaydillah mu ne sama baay ibn mu'adh mooy mu'adh ibn mu'adh ibn nasr abu abul muthanna al-basri al-qadi moom ji doon al-anbari rahimahullah qala mu ne haddathana Shu'ba gis nañ ko sànq al Abi gis nañ ko Masruq gis nañ ko sànq an Aisha gis nañ ko sànq radiyallahu ta'ala anha qalat kana rasulullah sallallahu fi sha'nihi kullihi fi na'lihi wa tarajjulihi wa la ko ndeefi mu ne yonente may sa san daa nekkoon ku soppoon ndejooru ci mbiram yëpp waaw ki na alayhi ci ñaari dàllam mooy buy sol wa tarajjulihi buy peñaw wa tuhuri ak laabam kon hadis bi kon mu ngi nii léegi ginnaaw biñ gisee lii ana ban njàngat lañuy jële mooy lëkkaale deuxième jàngat lëkkaale bi mu am ci bunt bi nga xam ne day wax ci sopp gu ñu sopp nit ki di ndejooru lépp loo xam ne ci baabu takrim teral mooy dañ naan la ma saa saam li nga xam ne moom la ñu borom bi royloo de da nee na fa intu wa intuti'uhu tahtadu bu ngeen koy topp di gindeeku moom li <coughs> li wonoon sunnaam mooy dafa bëggoon ndejoor wa kaana yuhibbu al hasan waaw di ngàngalu baax da ko basa moom yonent bi alayhi nekk koo xam ne <coughs> ci mbir yi saa gis mbir yi côté bu positif bi lay xool lay fexe diir waaw <coughs> léegi moom nag dafa nekkoon ku soppoon yu'jibuhu yuhibbu yooyu yëpp <coughs> lan ak tayam mun a mooy ndejoor waaw di tàmbalee lépp li muy def ci ndejoor fii sha'nihi kulli ci kon loolu leer mooy la li nga xam ne yenent way sa moom la ko dekkoon noonu la doon def loolu kay tay la loolu doy nañu sopp ko waaw <coughs> léegi mu détaillé léegi ginnaaw jàngat boobu deuxième jàngat xadiis bi xadiis <coughs> la bu rëy ci wax ngëneelu tàmbalee ndejoor ci mbooleem jaamu yàlla yi ak comme ni ko imaamu waxe woon al imaamu Nawawi mu tudd du bunt bi min lépp loo xam ne fii kulli ma huwa min baabi takrimi kal wudu'i wal ghusli wat tayammuni wa lubsi thawbi wan na'li wal xuffi was saraawili wa dufuulil masjidi was siwaaki wal iktixaali ainsi de suite yooyu yi nga xam ne ci buntu teraanga la ak loo xam ne dañ ko ci jublu lu ñu jublu def ko loolu dañuy sopp nit ki loo mu tàmbalee li nga xam ne ndejoor mooy loo xam ne takrim tashrif ak ma huwa maqsudun li zaatihi dañ koo soxla di ko jëf waaw <coughs> jublu ji loolu <coughs> loolu la moo tax te lii mu wax nii ci alminhaj bi muy shara xadiis moom imaamu Nawawi loolu la haadihi qaa'ida xadiis sayyidatu Aisha bii nii kaana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yuhibbu fi tatahhurihi idha tatahhar wa fi tarajjulihi idha tarajjal wa fi inti'ali idha mu ne lii de qaa'ida la règle la fi shar'i boo xam ne dafa wéy ci sharia da ngay bay sa sam sharia ci moom lay génne moo tax moo gën a màgg diine ji yonent bi alayhi salaatu salaam moom dong moo gën a màgg diine ji ku dut moom ku nekk diine ji ngay ñëw ngir jaral ngir jariñu waaw yi lay lislaam gi ku dut yonent bi alayhi salaam moo la féete kaw parce que bu dul woon moom yow doo doo nekk <laughs> mooy sag mbaax doo mën a baax waaw ndax wa man yabtaghi ghayra al-islaami diinan falan yuqbala minhu waaw loolu moom dafa nekk loo xam ne dafa clair <coughs> borom bi nee na <coughs> képp koo xamante ne nii dafa sàkku eh, leneen lu wuteeg wommatu wii yoon wi nga xam ne mooy la soumission totale de l'islam wommatul sa borom doo wommatul mindeef doo wommatul kenn sa borom rek wéetal ko waaw kooku moom xayral <coughs> islaami diinan jàpp ko dundin jàpp ko diine bàyyi fi l'islam dégg ko fi niñ dege teg ko fi niñ dege jàpp leneen ne lii moom moom la tànn di ko dunde kooku fa la yuqbala min kenn bu ko nangul waaw yàlla du ko nangu al malaa'ikatul kiram al muqarrabuuna duñu ko nangu kenn du ko nangu yonent yi duñu ko nangu te nit ñu baax ñu duñu ko nangu waaw kenn du ko nangu te ñamuy askanaloo ci ñoom bu dee yonent la woon wala ko baax moo ko gën a jéppi waaw wa huwa tawaajoojee mooy fii ci àddina minal fil aaxirat day ñàkk nangu boobu ko borom bi ñàkk nangul day continuer yawmal qiyaam wa huwa fil aaxirati minal na lay mbokk ñi nga xam ne ñoo ñàkk seen bopp ñoo ñu kuttus ñoo ñu perta waaw <coughs> kon nag mu ngi noonee <coughs> kon loolu dafa am solo waaw yonent bi alei salaatu salaam moom moom dong mooy ki nga xamante ne moo féete kaw sharia bi ndax sharia bi moom ay waxam mooy sharia ay jëfam mooy sharia <laughs> bu yëgul woon duñu xam sariya bu waxut woon duñu xam sariya <laughs> waaye ku dut moom kóopu koo fi dégg ba pour mu baax day ñëw wommatu fii ci liñ fi indi woon waaw <laughs> waaw ñoom kay laa yu'minuuna moom hatta yuhakkimuuka fii ma shajara baynahum waaw ba condition yi ci borom bi teg falaa rabbika moo tax borom bi wàtt ko ci bopp ci moom boroomam moom Seydina Muhammad sallallahu alayhi waaye naa ko ci sa boroom yow laa yu'minuuna ñoom duñu ko mukk xatta ba ndere yu xakki moo ko ñu ñëw nangulaa ak teloo waaw di liy dox seen diggante ci ay wute luñ dem ne nañ seeti laykaar ba nu laykaar c'est monsieur le juge de non wëllif alquran xañ ko yàlla déedéet waaw li am différence yi ñoom ci yow la ñuy ñëw waaw summa la yajiduuna fi anfusihim harajan mimma qadayta wa yusallimu taslima waaw <coughs> loolu la de condition moom <laughs> bu amul rek mooy yaa salaam ko ay yéen na ngeen di caaxaan waaw waaw <coughs> summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayta ginnaaw gi laa yajidu du ñu daj ci anfusim boo àttee seen diggante ka ca ñàkk dëgg gi <coughs> ah comme que man affaire bi arrangé wu moom man moom dara laa dul ci topp ah, ah non non non <coughs> duñ am benn gene benn xat-xat ci li nga àtte ba pare wa yusallimu ñu daal di wommatu tasliman ak wommatu kon nag loolu la kon yonent bi saa salaam nag lii nga xam ne moom mooy doxalinam loolooy sariya moo tax al imaamu Nawawi rahimahullah mu ne lii règle la boo xam ne mustamirratun bu wéy continue fi shari waaw <laughs> mu ne wa hiya innama kaana min baabi takrimi wa tashrif ka lubsi thawbi wa saraawil wal xuffi wa duxuuli al masjid wa siwaaki wal iktihaal wa taqliimi al adfaar wa qassi ash-shaarib wa tarjiili ash-sha'r wa huwa mushtu wa natfi al-ibt wa halq ar-ra's wa as-salam min as-salat wa ghusl a'da' at-tahara wal khuruj min min al-khala wal akl wash-shurb wal musafaha wa istilam al-hajar al-aswad wa ghayr dhalika mimma huwa fi ma'na yustahabbu at-tayammum minhu lii mooy li wax sànq li wax ci jotaay bi ñu génn ci Riyad bi lu mel noonu la wax ci <laughs> Minhaj bi waaw <laughs> waaw. non boo gisee nag ñu koy wax nii xam nga lan la mooy nit mën na ñëw soxla xadis bii kese jël xadis bi mais bu dee kuy topp lii la moom wax dëgg doonuñ ko woon jaaraat <laughs> waaw loolu moo tax ndax léeg-léeg nga gis surtout les xadis du jour du jour wala yooyu yow <laughs> ñu waa lii nii nga ne ko loolu waxoon nañ ko bii passé alors que bii passé moom bokkul ci xadis gisu ko <laughs> loolu moo waaye nuuru naa laa nuuru insha allah <coughs> kon mu ne kon mu ne lii lu continuer la ci sharia te mooy lépp loo xam ne daa nekk ci buntu teral tedd ak lu tedd lu lu noble kalub si saw bi <coughs> comme sowul yére was saraawili sol tuwe yi wal xuffi sol xuff yi muy sànke yi euh, kawas yi nga xam ne ci der la waaye waxoon nañ la day jël xub aljawra bay ni mooy kawas yi wa duxulil masjid ak dugg jàkka was siwaaki ak di soccu wal iktixaali ak tusngalu wa taqlimil azfaar ak yelliwe wa qass ash-shaari bi ak wàññ bu baax li nga xam ne mooy moustache yi naanu yi wa tarjil ash-sha'r <coughs> ak di euh, <coughs> bopp moom xamu ne waxuwa mushtu mooy jëlli mushtu di ko utiliser di ko peñe wanak fil ibit ak budd karawu foqataan wa xalq ar-ra's <coughs> wat bopp wasalaami min as-salaa ak booy julli assalaamu alaykum bi ngay wax wa ghusl a'daa'i at-tahaara ak raxas si ngay raxas <coughs> li nga xam ne mooy cëri njàpp yi ah, waaye ak cëru sangu set yi sangu bi cër benn la waaye même noonu bu boobaa partie da ngay xaaj yaram bi ñaar nga tàmbalee li nga xam ne mooy ndejoor bi voilà <coughs> kon loolu wal xuruji minal xalaa ak génn toilette booy génn toilette parce que waxoon nañu la règle bi <coughs> règle bi lenn la bu dee fi may dugg moo gën a tedd fi ma jóge tànk ndejoor laay jëkk bu dee fi ma jóge may dugg moo ko fi ma jëm fi may fi may génn fi may dugg moo ko gën a tedd tànk ndejoor laa njëkk génne par exemple bu dee ne damaa jóge ci mbedd mi di dugg ci jàkka ji jàkka ji moo gën a tedd mbedd mi waaw bu ma jógee sama kër dem ci jàkka ji jàkka ji moo gën a sama kër waaw bu boobaa ndejoor bi laay dugal léegi nag bu may génn ci <coughs> ci jàkka ji di dem di génn loolu jàkka jee gën a tedd mbedd mi boobaa la laa njëkk génne càmmoñ voilà léegi bu dee ne damaa dugg ci toilette bi génn bu boobaa lan laa jëkk génne ndajoor parce que lan fi ma jëm moo gën a tedd fi ma jóge waaw xis ala zalik léegi <coughs> kon loolu la ak génn <coughs> toilette wal ak yi ak booy lekk waaw lekke ndajoor lekk ndajoor ak na washur bi ak naan loolu moom dafa xaraam nit ko defee càmm parce que yonent bay sa sam ne xadiis imam muslim la taqulu bi shimal fa inna ash-shaytana huwa alladhi bi shimal aw kama qala yonent a saa saa ne bu leen lekki càmmoñ de parce que saytaane mooy lekk càmmoñ loolu moo dafa xaraam amul amul amul kaa ñu dem tëjoo moom xam nga génn bi tànk càmmoñ ak ndejoor boobu kenn du ne ah yow mi ngi génn ñu doile nii ah sa càmmoñ bi ñu ngi génne yow daal def na lu xaraam de def na <coughs> ah bàyyi na li gën bopp lekk moom <coughs> lekk càmmoñ moom loolu dafa xaraam waaw. xon naa la caaxaan yi nga xam ne dañaan damaa ñëw un restaurant raffiné voilà j'ai été invité dans un mariage voilà je ne voulais pas quand même gars yi jàpp ne benn gaakala nga ñëw <coughs> gars yi teg les convives ñi ñu invité jël fourchette yi yi nga war a capte di lekk teg ko sa càmmoñ jël paaka yi teg ko sa déjoor léegi nooy def way ñeme ngaa fexe lekk gi sa càmmoñ naan seeka dama doon bañ gars yi tamit ñu ko teg ma loolu waxi caaxaan na nga naan la buñ ko tegee noonu yow yaa war a soppi yow yow léegi yow yow yow yow yaa yaa am problème <coughs> da ngay niru nirul iblis bu leen lekk càmmoñ iblis ay lekk càmmoñ nga naan la léegi parce que ñoom diw daal bëggoo woon foofu ñu jàpp ne ngaaka la mais nañ la jàpp milki ngaaka binkeel nañ la jàpp binkeel daqaar moo gën da nga sunna <laughs> voilà amaana sax nga yee leen ndax du ñëpp ko xama ab tradition la nañu gis gars di koy di koy def nga leen <laughs> laaj la nga ne non parce que man nag euh, <laughs> yonent saa salaam moo ne bu ñu lekk càmmoñ quoi parce que seytaane mooy lekk càmmoñ waaw xam nga ne gars yi nga xam complexe à mort yi <laughs> ñoom ñoom li ñu doon rek bëgguñu gars xam ko bëgguñu xam ne jullit lañ wal iyaadu al fitnatu al mooy fitna bu màgg gi kon al imam an-Nawawi bu ñëwaati li ma mu ne wa ghusl a'da'i al-wudu' ila at-tahara wal min al-khala'i wal akli wash-shurb wal musaafaha booy saafu <laughs> saafu wanteeg nit tamit ca ndejoor ak boo ñëwee di nuyu di li nga xam ne mooy <laughs> pierre noire xeer euh, wu wa ghayri dhalika ak yu mel nii mimma huwa fii maanaa yi nekk ci maanaawu tedd ak lu noble yustahabbu ak lu ñu jublu ngir boppam yustahabbu at-tayammunu fii dañuy sopp nga daal di ciy ndejoor wa amma kaana bi dëdd kanta lépp loo xam ne contraire yiñ la fi wax la waaw <coughs> mooy dugg fa foofu du nekk du ak teraanga <coughs> en tout ci ñu bari <coughs> ka duxulil xalaa yi comme dugg bëreetu wéetuwaay ba muy tuwaal weddi waaw wal xuruj loolu rek waxoon naa la loolu mooy bëtu en général mais xalaa daa nekk bërëb boo xam ne bërëb bu dellu ci boroom bi la moo tax tubaab yi kii araab yi tudde ko xalaa toilette mooy bunt fa nga xam da wéet di xalaat ci sa borom di xalaat yooyu mais ñun yëg di maa journal lañ fay def teg ko foo xam ne boo mbuqee fa ngay teg sa kii ay ay magasin yoo xam ne ñu solul dara ay jigéen ñu solul tous ay góor yoo xam ne soluñ dara di jaay biceps ak ay <coughs> magasinu basketball ak yooyu lañ fay def ngir ray le temps wal iyaadu billah ñooñ ñoom ñoo ñàkk xam dëgg dëgg dëgg dëgg ñooñu moom xalaawuñu moom ñoo ñoom wéeruñu <laughs> ñoom dañoo <laughs> xadistamargu dañoo <laughs> dañoo prolongé caaxaan lii nekk ci biti ci biir comme que mënuñ faa wax wala duñ nekk di wax moom ñu jël journal bi quoi de xool yi nga xam ne moom lañu fa teg gars naan vraiment lui euh, chez lui vraiment oh c'est c'est euh, hein quartier latin suffit d'entrer dans même même dans les toilettes il te laisse à à lire quelque chose pour profiter vraiment vraiment lui ma ne ma yow bàyyi li ngay wax voilà yi nga xam daa nekk ci contraire bi ka duxulil xalaa yi comme dugg toilette fa ñuy wéete wal xuruji min al masjid ak boo génn ci jàkka ji wax ndax jàkka jee gën a teet dafa nga jëm waaw wal intixaati ak ñendu booy ñendu ñendool sa loxo càmmoñ waaw booy ñëw di loxo càllool sa càmmoñ ndeyjoor bi ñan ñendu fuux ba pare benn waa jóge ne nga ne ko jàpp loxo saa yi saa yi yow itam doo xam lu civilisé ko mooy lii la l'islam dox wal istinjaa ak tamit boo demee di tàncu moo xam <coughs> da ngaa xayta ci toile bi wala nga def li nga xam ne mooy tuur ndox <coughs> lool <coughs> booy seetlu di laablu càmmoñ waxal ay saw bi ak booy summi ay yére ci côté càmmoñ bi ngay commencer wasara wiili ak yére yi e, pantalon yaa tubëy yaag jiin yaag ca sol jiin ak e, caaya yaag ca ñay caaya wok yooyu yëpp sirwaal yi mooy booy summi nag nga commencer càmmoñ wal xuffi mooy eh, sànke yi nga commencé it càmmoñ su mee ko càmmoñ wama ashba zalik ak yu mel nii fa yustahabbu tayaasuru fii yooyu dañoo sopp <coughs> nit ki defe ko càmmoñ mu ne wa zalika kulluhu bi karamatil yamini wa sharafiha boo gisee lii leen nag ndax ah tedd daange ndejoor ak noblesse ak ni nga xam noon la ko yàlla yëkkatee léegi nag kon ginnaaw lool ak im nañ topp li imam alhamdulilah an-Nawawi di wax léegi nañ topp li ma ko pare am na ay ko ay ay ay mbir yoo xam ne nañ ci ñëw insha allah bu ko mu ne ma aj ma balee bi ñu al-Minhaj sharh Sahih Muslim ibn al-Hajjaj rahmatullah alayhima ci bi muy shara moom imam an-Nawawi borom Riyad bi bi muy shara téeréem bi al-Minhaj Sahih Muslim imam al-imam Muslim Abul Husayn rahmatullah mu ne wa ajma al-ulama ala anna <coughs> taqdim alyamini ala alyasaari min alyadayni wa rijlayni fi lwudu'i sunna waaw law xaalaha law xaalafaha faatahu lfadl wa sahha wudu'uhu mu ne boroom xam-xamu waa ahlu sunna wal jamaa nag dëppoo nañu kene jiital tànku ndejoor wala loxo ndejoor tànk euh, jiital ndejoor bokk alal yasaar yi féetal jiital ko ci kaw càmmoñ minal ya day ni ci ñaari lo ci loxo yi euh, loxo yi nag dinañ ci ñëw leen yan loxo lay wax war rijlayni ak ñaari tànk yi fil wudu i ci njàpp loolu sunna sunna la law xaalafaha bu ko aji jàpp ji wuute woon au lieu mu commencé càpp ndejoor mu commencé càmmoñ ñëw di jàpp ñëw di raxas baax ci tànk yi mu tàmbalee tànku càmmoñ door a ta raxas tànku ndejoor ah loolu da bu ko defee moom faatahul fadlu ah na koy rëcc wa sax waaye nag lool invalidé wul wa sax te na wudu ah wudu awu ak njàppam lii mooy <coughs> ijmaa'u bu imaamu Nawawi kese ñoom ak imaam al-Hasan Abdul al-Andalusi an-Namari daal na koy e, nettali tamit ijmaa bi sauf que mu ne wa qaala ci Shi'a quant yi ñoom ñu ne huwa waajib ñoom lañ ne non tàmbalee ndejoor moom ci jàpp yooyu farata la <laughs> mu ne waaye walaati daada bi xilaafi chian waaye wuuteeg chian yi moom kenn da koo bàyyiwul xel <laughs> ñoom moom seen wuute seen tekkiwul dara moom ñàkk wutee yam <laughs> bon am na nag ci ñoom ko sëriñ si yi ko am na ne loolu mooy mazhabu Shafi'i imaam alxam na xajar ne loolu njuumte la de loolu siit bi wax naan imaamul Shafi'i mazhabam mooy kene ndejoor moom boo farata la doo loolu doo tàmbalee ko ci jàpp doo loolu waaw voilà waaw moo tax mu ne wa qalat ash-shi'atu huwa waajibun i'tidaad bi xilaaf ash-shi'ati siit yi moom nee nañ farata la waaye moom jarul ñuy bàyyi kenn bàyyi ko xel leen <laughs> nga ne leen daal ne bàyyi <laughs> nekkul ne ñu xalaat duñu kii mais mooy seen départ a yàqu siit <laughs> yi problème bu pas-pas lañ am <laughs> waaw ñoom ñi ñu indi diine ji la ñuy wax lu am la ñuy la ñuy waxal loo xam ne demewut noonu mais nag dañoo am ay catégorie ah voilà siit yëpp yemuñu siit yëpp yemuñu am na ci siit yu tane <laughs> am nañu siit yoo xam ne ñoom ñoo gën a ko moom <laughs> waaw te bokk na ci ñi gën a ràngateku mooy les deux décennies nga xam ne ñoo bari Iran ñoo bari Sénégal léegi ñoo nekk Liban ak yooyu ay Syrie ak façon yooyu <laughs> ay Libna ah waaw nga xam ne ñoom yow ñàkk teggin lañuy ñuy wax ba pare def ko diine quoi nan ngay jàppe saaga ak ngaa ñaate diine ci ñoo xam ne yow ñu ngay xëcc seeni seeni dara ca biir sama seeni isaar ca biir àjjana yow ngay wax ci ñoom loo xam ne lu tegginawul la Allahu akbar kon waalam loolu mooy ñu ci mais ñooñu am nañu leen gën a garaaw ci wàllu pas-pas de waaw ñenn ñi nga xam ne ñu jàppoon ne Seydina Ali mooy yonent ay nangam ak nangam ñooñu moom ñooñu moom dañuy nekk yéeféer ñooñu moom taxul ñuy wax waaw kanta duodécimains yi nekkuñu ay yéeféer ah surtout iranien yeeg yooyu lu ñuy yéeféer mais ñu nga alaa xatar ñu ngi ci naaj waaw mais ñu ne moom ñi nga xam ne naan Seydina Jibril moo juum waroon a révélé naa Ali mu dem ci Yonent saa salaam ñoo ñu mu ak war a xam nga am na ñenn ñu naa Ali doon taal <laughs> doon lakk mais xam nga boo ràggate ko wax ba ma laa dam nu Abbaas nag ne ko no ne ko nag no waroo def fii nag parce que Yonent saa doon tere ku ñu buggal ay nit ci taal parce que moom li ko merlo mooy lu gaa yi naan ko di ko teg place yàlla quoi <laughs> ba pare ñu gën a ràññate ku naan lii mooy wane na mooy yàlla waaw moo ko ñemee def <laughs> ñooñu moom yëre yi nekk yéeféer waaw waaw <laughs> ñooñu moom dañaa nekk yéeféer waaye deux décimaires yi moom duñu yéeféer waaw mais nag ñu ngi ci naaj waaw te jaru ñoo minimiser de waaw ay pas-pas yu yées te bon lañu am waaw yu yées a yées a yées xalaatinu saay saay bu baax bu baax a baax waaw yi de saay saay dëgg ku leen xamul nag mooy jàpp nga dégg léeg lay dégg ay sëriñu wolof yoo xam ne waxuma sëriñu sant yi ah, ah non non non <coughs> yoo xam ne <coughs> xaw nañu jàmbaare tuuti mais ba léegi xamuñ nan ñuy siit naan entre sunnite ak siit problème politique la kooku xamul li muy wax koo dégg mu wax la lool ak ku nuñ la ko man di waxe kooku xamul li muy wax fan la nekk problème politique <laughs> fan la nekk problème politique kooku mooy xamul li muy wax na dem jàngi wala bu révisé ci àll boobu wala boog daa ñëwul a wax dëgg gi waaw man nag li ma gën a jàpp mooy dañoo xamul dañoo nayif voilà dañoo nayif képp moo leen dal waaye diggante bi xaw nga ne ginnaaw rëy loolu fuuf waaw mafaayis ñoo ci dox ay ay diggante yu rëy rëy rëy waaw kon mu ngi noonu <laughs> léegi mu ne waalam imaamu Nawawi ba léegi al-Minhaj mu ne xamal ne anna al-ibtidaa anna al-ibtidaa bil yasaar in kaana mujzi'an fa huwa makruh mu ne waaye xamal ne tàmbalee càmmoñ nag même bu dee ne nit bu jàppee tàmbalee càmmoñ kenn du na ko sa càmmoñ yow sa jàpp baaxul mais loolu duñ ko siba mu ne loolu nasta alayhi al imaam moo doon kan eh fay waxal imaamu Shafi'i yow yow lan la tudd <laughs> Seydina Muhammad la tuddoon ibn Idris al-Muttalibi ash-Shafi'i rahimahullah mu ne te loolu mu wax mooy li feeña ah. mu waqad sabata te fi sunani abi Dawud wa Tirmidhi wa ghayrihima bi asanida hamida an abi Hurayrata radiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu ndax lii li koy gën ci mooy di wane ndejoor li nga ne noonu mooy li gën a li gën a feddale ko li gën a ràññ ràññeeku nit ci buy jàpp tàmbalee ko mu ne sax na ci sunanu al imaam Abu Dawud ak al imaam at-Tirmidhi ak ñeneen ñu dul ñoom ñaar ci ay sanad yoo xam ne yu ñu gërëm la ñu jële ko ci Seydina Abu Hurayra radiyallahu anil jamii kene yonent bi alayhi salaatu salaam de nee na labistum aw tawaddatum fabda'u bi ayaaminikum yonent bi alayhi salaatu salaam mu ne bu ngeen solee yére wala ngeen di sol sol bi nag yére waaye ak ak dàll walla sol li nga xamante ne mooy ay kawas ak yooyu fabda wa aw tawaddatu wala ngeen jàpp fabda u na ngeen tàmbalee bi maya bi ayaaminikum ci seen ndejoor yi mu ne fa hada nassun fil amri bi taqdimil lii moom mooy ab yaxal la bu yonent bay saa saa wax texte bu leer nañ waaw di saxal li nga xam ne mooy digle tàmbalee li nga xam ne mooy ndejoor wa muxaalafatuhu makruha aw muharrama mu ne nag wuuteeg yi yonent lay saa saa mu ne fabda'u na ngeen tàmbalee bu ngeen ci na ngeen bi ayaaminikum nga bàyyi ko fi nag loolu moom li gën néew mooy dañ koo sikk wala rek mu nekk lu xaraam waaw mu ne wa hada qad inqata'a al-ulama ala anna laysat waaye nag boroom xam-xam yi daal dinañuy dëppoo que ne fos nañu euh, boole bokk wax que ne loolu nag du lu xaraam waaw. mooy àggul ci xaram fa wajaba an takuna kon nag ci boobu mu war nekk loo xam dañ koo sit su maalam léegi nag imaamu Nawawi li ñu wax fii lu am solo waaw <laughs> moom laa doon bëgg mooy waa léegi kon man bu may jàpp euh, commencé ndejoor moo gën léegi mais sauf que dafa am benn problème bu taxaw benn wan problème ma ne non parce que njàpp dëgg la am na cër yoo xam ne ñoom ñoo bokk waaye dañoo séparé am cër yoo xam ne soppaaruwul ma ne la soit plus clair <laughs> soit plus clair na leer nga ne ma noonu xoolal <coughs> loxo loxo bu dee loxo bi nga xam ne mooy farata bi li nga xam ne da nga koy raxas commencé ca ca baaraam ya ba ca conc bi kooku da nga ciy am bu nejoor am ci bu càmmoñ bu dee ne amul sa loxo dagg wala nga juddoo noonu waaw en général la ñuy wax. da ngay am loxob ndejoor ak loxob càmmoñ boo xam ne ca baaraamu weyu ba ca cont bi am nga ko am nga ko ndejoor am ko càmmoñ loolu d'accord naa buñ ma nee dangay ngay commencer loxo ndejoor bu may jàpp ma commencer raxasu farata bi bu ma raxasee sama xar kanam war a raxas loxo yi ma commencer ca catu baaraam ya loolu dama koy préciser tout le temps parce que ñu bari dañuy tuum parce que bi ñuy door a tàmbali jàpp raxasoon nañ seen tenk yi seen poignée yi buñ ñëwee raxas seen xar kanam war raxas loxo yi ñu commencé si fi ñuy takk lam wala euh, kii euh, mont raxas dem kooku boo ko defee san temps yow masoo julli masoo jàpp jàpp non masoo jàpp sa jàpp masul a baax lu tax parce que yow da raxas tenk bi te loolu ci farata bi la ko raxas ba nga ko njëkk raxas du farata te loolu erreur la bu gravissime bu ñu bari di def buñ ñëwee jàpp di raxas commencé seen takku tëkku jara yi wala fi ñuy takk montre wala lam commencé foofu raxas gin raxase seen xar kanam ba pare raxas foofu jëm kaw jëm ci conc yi loolu moom erreur monumentale parce que jàppoo farata bi la yàlla wax raxas ko raxasoo ko parce que bàyyi nga luñ naan tenk raxasoo ko sa raxas bu njëkk ba loolu bokku la waaw moo tax tout le temps damay préciser ne ba ngay commencer ca catu baaraam ya yéeg ba ci conc bi boobu nga ne <laughs> tàmbalee ko ndejoor d'accord naa mais am na cër yoo xam ne benn la man na par exemple nga ne ma xar kanam xar kanam nii nga ne boo man nga ne bët bi boo xaajee <laughs> jóge ci kaw euh, jëbi fi karaw gi sax jaar ci jëbi jaar ci diggat mooy bakkan bi nga xaaj ko dër benn narin fee benn pax fee benn pax fee jaar ci suuf xaaj génn ngi dër <laughs> ñëw ba ci loolu di nga am benn côté nii am benn côté nii mais loolu loolu du demee noonu xam nga ne nga ne waaw loolu laa lay wax boobu dafa wuti loxo yi xam nga loxo yi c'est na sama loxo bee ngi ne bu ma neexee jaarale ko fee beneen bi ma jaarale ko fee alors que xar kanam gi bu ma jëlee tourner nii léppay tourner sama bopp bi.